A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fii suurati Aali Imraan alaa nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wassalaam. kon ñu ñëw fi nga xam ne moom la yemoon muy fi nga xamante ne nii mooy ci tënk bi ñuy tënk xare Uhud kon gisoon nañ fi nga xam ne mooy ci bëccëg gi bi xare bi commencé borom bi ni muy yombale li nga xam ne mooy xare bi ci jullit ñi daanaka Quraysh moom dañoo commencé rek presque ñu am defet te seen drapeau bi waxoon nañ la am laal dee la dañoo mujj ba drapeau bi kenn bëggatu ko laal ñu far ko fa bàyyi góor ñi daw jigéen ñi topp leen doon leen soññu far bi mbir mi gënee tàng jigéen ñi topp ji daal di daw daal di tasaaroo ci àll bi ka tafarruqil jurnan comme ni kaña yi di tasaaroowee bees leen dàqee léegi nag julit ña nga xam ne ñoom mooy cinquante yañ tegoon ca kaw montagne ba radiyallahu anhum ñu bari ci ñoom nag ne kon léegi bi affaire bi jeex na nañ génn nañ wàcc daal di dem jàppale ñële ki leen jiite woon di Seydina Abdallah ibnu Jubayr radiyallahu anhu ne leen xanaa da ngeen a fàttali leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ñu ne noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jublu ci woon loolu léegi nag ñu wàcc daal di mooy kon waxam waaye biñ ko moyee ci lañ moyaale yonent waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi bi ñu wàccee noonu comme que Seydina Xaalid ibnul Walid mi nga xam ne moo yoroon fasu Quraysh yi xam nga ne léegi nan la mujj moom comme que moom daa da ñoo ñi nga xam ne ñoom seenu seenu déplacement day gën a yomb léegi mu repéré xool ci montagne bi gis gaa yu bari di wàcc mu ne kon affaire bi naa Seydina Xaalid ibnul Walid ne gagné ne ne ne perte guñu ne nii daal di dóor jox benn def benn signe gaa yi kay daal di daw contourner jaar ci montagne bi Ikrima ibn Abi Jahlin xool gis naa Xaalid di daw mu ne ah. Xaalid bu demee rek mooy am na Xaalid am na lu mu gis mu topp Xaalid fas yi daal dem ñu daal di gaaw yéeg ci montagne bi contourner gaa ya fa des fukki nit ya fa des muy Seydina Abdallah ibn Jubayr ak ña fa desoon ñoom ñu tuuti gaa yi ni mu gën a gaawe dañoo xare ba kii gaa yi faat leen ba pare daal di leen laseere daggaate leen daggaate yu ñaaw boo butti seen biir yi tagg seen nopp yeeg seen bakkan yeeg lu nekk ñu def ko foofu léegi nag léegi bi ñu nee ci kaw noonu yoraat mo yor montagne bi ba pare nag di yuuxu ca kaw naan yàlla hubal naan vive hubal léegi bi ñu naan vive hubal léegi jullit yi nga xam ne mooy ña doon dàq yéeféer yi xam nga yéeféer yi wax naa la ñu ngay daw ci biir xur yi gars yi topp leen ba seen centre de commandement bi teg nañ ci loxo ñenn ñu leen di jàpp biir ñi ëpp ci ñoom di daw bi ñu déggee gars yi naan yàlla hubal ay fas te ñoom ñoo fi yori fas ñu tourné ne e ñooñu moom suñuy gaay la gis ñoom Xaalid ibn Walid ci taw gars yi ne way kon gaa yi kii rek gaa yi amaat force kay ñoom Abu Sufyaan ak mbooloo mi daal di retourné wu ci jullit ñi leen doon topp commencé di leen rey rey bu metti te tamit mooy seen ginnaaw léegi foofu yéefar yi far dugg fa léegi nekk ci seen ginnaaw diggante montagne bi léegi ñoom yéefar yéefe ne ba pare ñoo nekk seen kanam léegi nag jullit ñi tànc ñu ci leen léegi nag léegi nag ba pare bi nga xam ne ci la demee noonu ci la li nga xam ne moo yoroon drapeau bi di Seydina Mus'ab ibn Umayr ci lañ ko ci la xare bi tare ba xare bi taree noonu mu am nag gaa xam ne yéeféri nag gina am kii nag ne kon way yow ñun la way commencé di rey ci julli ni julli ni ci seen bopp commencé xàmmeetuñu kan mooy jullit ak ku dul jullit voilà ñuy rayante ndax keroog papaay ki nga xam ne mooy Xusayfa Xusayfa ibn al-Yamaan radiyallahu taala anhu de xisl moom dafa génnoon moom beneen waaye dër di génn ay mag lañu yonent bi alayhi salaam da leen a bàyyiwul Medina mais dañoo far biñ toogee ñu ne nañ dem ay mag lañ quoi ñun li ñu des ñu dund bareetul léegi ñun daal nañ dem quoi léegi biñ ñëwee nag dugg ci biir mbooloo mi di xare ci la leen jullit ñi daal di ray Seydina Xusayfa gis ko jullit ñi di ko ut si nar koo rey mu naan leen ah yéen ibadallah sama baay mais gars yi dégguñu ko ñu daal di koy faat noonu léegi ñu bari léegi nag bi nga xam ne nag ci la demee noon nag nga gis benn waay boo xam ne ibnu Qamiya mu bon ni daal di commencé nag kontaan yor benn kii nag jaasi di daw naan naan wan leen ma Muhammadu maa najaa ma najaa in najaa maa najawtu in najaa Muhammadu di daw nag aksi naan wan leen ma fi Seydina Muhammad nekk alayhi salaatu wassalaam man ibnu mooy du ma rëcc ma bu dee ne tey moom rëcc na man man du ma rëcc man Ibnu Qamiya léegi bi muy agsi Ummu Umaara benn jigéen la boo xamante ne nii muy Musaybatu ibn Kaab bint Kaab al-Maaziniya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha keroog moom dafa ñëw da moom xare bi benn jigéen la ndax xam na jigéen ñu ñëw ñoom Sayyidatu Aisha ñoom um ñoom yaayu Sayyidina Anas ñoom ñooñu ñëwoon nañu doon dimbali ñu faj ci ñi nga xam ne tamit mooy blessé yi mais li nga xam ne euh, Ummu Umara radiyallahu anha di Nusaybatu bint Ka'b al-Maziniya radiyallahu anha nee na man bëccëg bi dama nekk Medina après ma ne laa dem fekk xooli xare bi bi ma ñëwee fekk ne yéefar yi kañ nañ leen ba daanaka ma gis yonent bi saa saa nit ñi ne foofu yéefar yi gañe nañ leen mooy lu leen doon daal nee na bi ma demee dox tuuti di ñëwaat mais ma gis mbir mi gars yi wax affaire bi mel lii du man lii laa gisoon daal yéefar yi far far dominer rey ñu bari ci ñun. nee na maa ngi gis yonent bi saa saam ne ne fa moom bariwul léegi nee na jekki rek ma jekki gis benn waaye jóge nële di taw muy ibnu Qamiya naan maa najawtu in najaa Muhammad wan leen ma Seydina Muhammad laa wax moom laa bëgg a rey si man bu bu rëccee rek du ma rëcc nee bi muy kii ma tëb man Ummu Umaara muy ndaw soosu daal di taxaw ci kanamam maag Mus'ab ibn xamante ne mooy drapeau bi ak bi mu agsee nee na dafa agsi rek bi ma bàcc ma benn jaasi tëll la ma dóor mais nee na bi mu ma ko dóoree ci baat la ko dóor ba affaire bi dagg moo tax même moom Ummu Umaara finalement deewu faatuwul boobu ah ndax dund na ba après yonent bi saa saa bi mu koy nettali euh, euh, euh, jarbaatam bi <laughs> mu naan ko mais mais bàjjen yow sa kii bii sa sa baat bii bii xóot xóot bii la ma mu ne ko Ummu Xamiya bu bon neewu fi dóor jaay si bi ma taxawee Uhud nekk ci yonent naa saaf saaf muy daw si naan maa najawtu in najaa muhammadu du ma rëcc bu ma sayyidina muhammad rëccul li ndaw si nee na ma rek ma kar ko ci laa tëb rek ma Mus'ab ibn Umayr ak ñeneen ñu taxaw mais bi mu agsee daf ma bàcc jaasi gi mu yor ni ma tël ni ma ko nee tël nee na mais jaasi gi ma yor dama ko bàcc bàcc bàcc moom tamit lu bari nee maan waaye adu wallah noonu bi yàlla bi ñaari mbubb koŋ la solo li ma ko dóor dara ñu ko tus léegi ba pare ci la faate nag Seydina Mus'ab radiyallahu anhu léegi nag bi Seydina Mus'ab faatoo moom nag mu foog ne fii mu ne rey na yonent ma ne sa sam taw ci waa Quraysh moom ibn Qamiya alayhi la'natullah naan qataltu Muhammadan ba pare Iblis daal di wax ci kaw na qutila Muhammad ne gars yi faat nañ Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam léegi nag saxaaba yu bari dégg waa baat boobu ne rey nañ Seydina Muhammad ku nekk ku dajeeg ñoom ci seen bopp naan rey nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi boo am ñu bari am ñoo xam ne ñenn ci ñoom ne kon jaratul ñu fi des daal di daw dem ngir dem Medina am ñu bari nag ci ñoom ñoom ñu jàpp ne loolu la ñëpp ndax dañoo mujj jullit ñi ñeenti part parti lañ xaajaloo ñenn ñi ñenn ñu ndaw dem nañ Medina di daw ñi jaar ci montagne yi tax nee rey nañ yonent bi alayhi Abu Bakar ñoom Seydina Ali ibn Abi ñoom Seydina Omar ak gaa ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas nga xam ne ñoom newul ñoom fa yonent bi alayhi salaatu salaam xare bi bu paree da ngeen di tas fu nekk léegi mais dégg nañ ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ñun dañuy xare comme ni yonent bi alayhi salaatu salaam def fi lañuy des rey ba faatu fi ñun am na ñoom moom moom moom dañu ne bon de toute façon ñun dañuy toog daal di xaar dee bon jeex na ba Seydina Anas ibn Nadr muy turandoowu Seydina Anas radiyallahu anhu daal di leen fay romb ne leen mais yéen lu yéen di toog nii ñu ne qutila Muhammad ne leen gaa ne rey rey na yonent bi alayhi salaam mu ne leen mais bu ñu reyee yonent bi alayhi salaam daa tax ngeen bàyyeeku mais jóg leen leen ngeen bàyyi seen armée nii di xaar waa Quraysh ñëw di leen rey jóg leen ngeen faatu ci li tax mu faatu gaa yi ci leen jóge léegi kon mu am mbooloo moomu am mbooloo moo xam ne nag ñoom ñoo nekkoon ak yonent mi saa saam di xare ñoom di ko ko défendre te di xare waa Quraysh ñoom la woon ak ñi nga xamante ne ci waa Lamsaar ak ñi nga xamante ne ni ñooy ñooy al-Miqdad ibn Amr comme li Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas wax nee na man bi ma ñëwee ba xamatuma mbir yi xamatuma may seet yonent mi saa saam la fan la nekk nee ma gis benn waay boo xam ne moo mag ni gis naa Quraysh nit ñu yu bari daal di koy muur léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la demee nee na am moom ma gis nekk al la bi ma ma yonente bi alei satu salaam nga nële moo lay woo na ci laa accès gis yéefar yi foofu wër ko gaa yi léegi ñoom Abu Dujaana fa newoon ak gaa yooyu uh, ñi nga xam ne ñooñu léegi nag léegi am beneen kàccooru bu yéefar muy ki nga xam ne uh, Ubay ibn Xalaf Xalaf frère Umayya ibn Xalaf mi ñu rayoon Badar daal di moom nag jóge na la ci fasam waa ji nee na leen faat nañ ko mais bon moom mu jóge na le naan ak fasam woow mu ne moom la yafal quoi ndax doon ko tukkoo yonente bi alayhi salaatu salaam ba mu nee Quraysh bañ nee Makka doon ko wax naan ko yow Muhammad gis nga am na fas woo xamante ne nii maa ngi koy yafal fu ne gis nga bés bu ma dajeeg yow ci xare maa rek rey yonent bi saa saa ne ko insha allah man maa lay rey léegi nag moom mu ñëw ci xare bi noonu ubay daal di yéeg ci fasam wi nag di tëb naan naan dalluuni ala muhammadin it maa najawtu in najaa yéeg ci fas wi di rëppatal naan teg tal leen ma muhammad laa wax alayhi salaatu wassalaam man moom bu rëccee man du ma rëcc léegi nee na Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nee na ma ne wax yow kii mooy kat ka xaar léegi ne yonent bi saa saa mais bàyyi ñu jóg gars yi ne ko yonent bi saa leen bu kenn def dara toog leen bàyyi ko sa waay di ñëw di jox fas wi di rëppatal di agsi yonent bi bàyyi ba muy jege si. léegi am yoroon sax arme benn xeej bu benn saxaaba yoroon ci wetam moom la jël nee na bi mu ko yëkkatee daanaka dañoo tasaaroo gars yi dañoo ni mu ko doone ji mu ko jëlee gars dañoo dali fële. mu dóor ko gis ubay benn ci côté put gi lu doon feeñ folog ko ne cas ubay affaire bi laal ko tuuti quoi ndax mbubbu koŋ bi c'était bien fait mais am na benn kii bu mu laal ko fa mais affaire bu deful dara waa Quraysh léegi nag ubay tiit wane gannaaw nag di daw naan naan xatala nii Muhammad sayyidina Muhammad rey na ma na ma rey na ma mu agsi waa Quraysh naan ko mais lan moo ci ne waaye yow lii du dara yow lii laajtul sax deful dara nga ma naan mu ne ko yii ma ne woon te Makka la ma ne woon dina ma faat bu ma tufli woon sax ma dee te lii moo ko jam kon nag eh, man dee naa dee naa man ubay dee naa du la borom bi wax naan gaa yi ñoom ñii innahum la yukadibunak dëgg-dëgg woo gi leen woo ci yàlla bi ayaatillaahi yajhaduun noonu ubay nag après ci yoon wi bi ñuy ñibbi ñoom waa Quraysh ci yoon wi la deewe góom boobu daal focc mu daal di dee ci yoon wi foofu la léegi nag mbir bi mu demee noonu ñu ay di xare léegi nag ci la sa kii frère Uqbat ibn Abi Waqqaas c'est frère Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas bokkoon ci yéeféer yu bon yi keroog moom moo moom moo toj ba ñu yonent bi alayhi salaam ibn Xami'a moom bi mu sànnee bi mu faatee Seydina mu dafa dal benn xeej boo xam ne moo daal ci casque bi yonente bi alayhi salaam soloon ba toj daal di ci kaw euh, côté bët bi ci kaw noonu mooy ci wet gi quoi ci côté lex bi ba foofu noonu mu daal di fay toj mooy tojitu masque bi daal di koy gaañ foofu fële léegi nag ba ñu nàccal bañum doon ba bi mu damnee rabaaya bi mooy ñaar ci kanam mooy yi ci wet bi yeneen yi ko yéen séq bi ci suuf am nañu bi suuf <coughs>